lii nii imaam muslim ibn al-Hajjaj daal dinay solo xadis boo xam ne ci seydna abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhu wa ardaak imaam imaam al-Buxaari mu ne aaya bi naan atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum mu ne nazalat fi abdullah ibn xudaafa ibn qays ibn adi id ba'atha id ba'athahu rasulu annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi sariya mu ne lool mu ngi wàcc ci aaya boobu atiiwu llaha yéen ñi gëm yàlla atiiwu llaha topp leen yàlla yaa ayyuha alladina atiiwu llaha wa atiiwu rasul da ngeen topp yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wa ulil amri ak ñi nga xam ne ñooy boroomi ndigal minkum bokk ci yéen ñi nga xam ne leen a jox ñu jiite leen seen njiit yi imaam abdallah ibn abbas ne mu ngi wàcc seydina abdallah ibn xudaafa ibn qays ibn adi as-sahmi radiyallahu taala am léegi xadis bi ñuy wax léegi nga ne mais xadis bi lan la wax euh, euh, ndax euh, moom lañ na te bon nañu wax le xadis bi xadis bi dane kii e, e, e, yonent mi alayhi salaatu salaam dafa yónni ab sariya boo xam ne alqama ibn muha mujazir ibn mujaziz ibn mujaziz maanaam mujazir ibn mujazir moom moo ko moo ko jiite woon te buntu buntu bi seydina imaam al buxaari def dafa des baabu sariyati abdullah ibn xudaafa as-sahmi wa alqama ibn mujazziz al mudliji yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da ko yónni daf ko yebal ci sariya boo xam ne armée boo xam ne mooy moom aleyhi salaatu wasalaam du dem mu jiitaloon ci alqama ibn mujazziz xadiis bi seydna abu sa'id al-xudri radiyallahu moo ko nettali nee na man ci ñoom laa bokkoon mu ne bi ñu génnee xatta ida kunna bi ba'd at-tariq ista'danahu ta'ifa bi ñu génnee jóge ci yonent bi alayhi salaatu salaam di dem ci sariya boobu ci armée boobu ci xare boobu ñu dem ba àgg ci lenn ci yoon bi mooy cours am benn mbooloo ci ci arme bi dal di koy ñaan ndigal mu daldi leen jox ndigal léegi ñooñu nag mu jox ndigal ah mu ne mu daal di Abdallah ibn Hudhafa mu jiite leen mu ne wa kaana min ahli badrin moom ci waa ahlu badr la bokkoon mooy fekkoon na badar moom seydna Abdallah ibn Hudhafa as-Sahmi radiyallahu anhu comme ñi nga xamante ne noonu lañu ko waxe woon mu ne nag wa kaanat fiihi du'aaba sayyidina abu sa'id al-xudri radiyallahu anhu mu ne mais nag moom dafa newoon koo xam ne ak drôle mooy dafa reetaanlu woon voilà du'aaba mooy koo xam ne bu doon tey dañ naan ko xaw a nekk farceur la woon des fois day day def luy reetaanloo waat <laughs> léegi mu ne fii naa lenn ci lu mel mooy léeg-léeg day reetaan loo waate quoi mu ne fii naa fa baynaa nahnu fi tariq nee na bi ñuy dox noonu nekk ci yoon wi fa aw awqadal qawmu naaran yastaluuna biha léegi nit ñi taal mu sedd ñu taal ñu taal aw ab taal di ci jaaru mu ne wa yasna'una 'alayha sani'an lahum ñuy def ci taal bi xam naa ñuy togg am luñ ciy togg am daal ciy def loo xam ne pour ñoom la id qaala léegi nag moom abdallah comme que euh, euh, mooy mbooloo moomu alqama jox na leen digal kën ñoom mbooloo moom moom mu jiiti leen radiyallahu anhuma gaa yi taalub taal di jaaroo ko am lu ñuy def ci taal bi togg amaana wala di tàngal dara id qaala mu ne leen alaysa li aleykum as mu ne leen est-ce que awma ci yéen ngeen topp ma te may dégg di dégg li may wax tey topp li nga xamante ne moom laa leen di digal comme ni yonent bi alayhi salaatu salaam wax man ataani ku ma topp ndax loolu yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax man ataa amiri faqad ataani wa man asa amiri faqad asaani yonent bi alayhi salaatu salaam nee na man képp koo xam ne maa ko teg mu jiite leen ku ko moy ku ko topp man nga topp moom nga topp ma benn la waman asaawu ku ko mooy nag mooy bu déglee nga ne defoo mook man alayhi salaatu wasallam man la woon defal nga bañ benn la léegi kon mu ne ne alaysa li alaykum sama kon nag ginnaaw bi nga xamante ni lii lépp yéen jàng ngeen ko ci yonent mi alayhi salaatu wasallam moom nag waxul lii xadiis bi man maa ko ci dugal ne loolu pour leeral lii ne yonent mi alayhi boo gisee mu wax lii ne est-ce que awma ci yéen droit ngeen topp ma ak dégg ak topp ñu ne waaw mooy ñoom dañoo xamoon loolu ci yonent ma aleyhi salaatu salaam qaala mu ne leen nag biñ ne waaw fa inni anzimu aleykum bi xaqi wa te illaa tawaasabtum fi haadihi naar nee léegi nag ginnaaw ba ngeen xamee ne man ngeen war a déggal di ma topp dogu naa ci seen kaw ci àq bi ngeen ma amal muy ngeen may dégg di ma topp ngeen sànni seen bopp ci safara si sii ngeen taal na ngeen ci dugg léegi nee na am ay nit ñoo xam ne fa qaama naasun fatahajjazu xatta ida danna annahum waaqicuuna fiiha qaala amsiku am ñoo xam ne bi mu waxee loolu li dog defaraat seen yére yi takkaat ko boobu gën a dëgër ngir bëgg cee dugg nee na ba dem ba ciy bëgg dugg mu xam ne eh ñii fawuñ de ñii ci biir lañ jëm mu neen amsiku taxaw bu kenn dugg innama kuntu adhaku maakum mu ne leen dama doon dama doon kaf ak yéen rek yéen ma leen di kii rek ngeen nar taal seen bopp ni waru ngeen bu leen dugg non bu leen dugg mu ne fa lamma qadimu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dakaru ko yonent bi nettali ko ni mu demee mu ne leen képp ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp képp ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp mooy loolu la loolu lañ doon wax doon nañ ko wax fan yi këni affaire yi moom dara euh, ab sëriñ ak ab wàllu lu man di doon bu la naree digal loo xam ne mooy yàlla bu leer la da bañ ndax li wax ndax xadiis bu mel ni Seydina Ali ibn Abi Taalib na ko mu nekk sax saxi imaamul Buxaari rahmatullah alayhi mais tuddul foofu tuddul tur te tamit waxul woon ne waa ji lay kaf foofu moom waa ji kaful woon kooku dafa meroon mer gu tara tara tara tara tar moom dafa ne woon koo xam ne mer yu tar yooyu la am bi mu jiite yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ko mu jiite armée mais mu mer bi mu demee mu mer xaw ma lu ñu def wala lu ko dal mu mer mer gu tar ne gaa yi taal leenub taal ñu taal mun a dugg leen ci ba ñenn ñi dem ba ciy dugg ñenn ñi xalaataan ne mais ñun après ñu xalaataan ne mais ñun dañoo ñëw ci yonent mi alayhi salaatu dugg ci l'islam ndax daw safara léegi nan la ñuy ñëw fii ñu naan ñu dugg leen ci safara si après defuñu ko quoi après entre temps mer gi giif mooy meratul après bon liñ demee ñibbi si wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne bu ñu ci duggoon bu ñu ci duggoon waat naa ci yàlla bu ñu duggoon ci safara si dootuñ ci génn. mooy safara la ñuy teeret duñu ci génn innama taatu fil ma'ruf ne leen dëgg-dëgg toppaate buy am ci njekk lay doon ci lu baax ngay toppaate bu la kenn dugal ci giraawaal yi bañal loolu nag lañu yonent ma lay saatu saam wax léegi moo tax loolu mooy li gën a dëgër fopp ci wax yi këne walu yu bu la digalee doo xam ne ci biti nii lii moom leer na yow lii moom lu yonent ma lay saatu saam xaraamal la dangay bañ di nga alkook fen nga dul alko ndax yonent mi alayhi salaatu salaam moo ne man amarakum ku leen digal bi ma'siyatin fala tuti'u ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp non léegi nag dama naan waxu yonent mi alayhi salaatu salaam la ñuy topp wala waxu keneen bien sûr que waxam lañuy ñuy moo tax euh, euh, bu la bu ñu lay wax ci wax lu tasawuf naan par exemple sëriñ bi da ngay mel ni koo xamante ni ku ñuy néew. néew boo xam ne noon ni néew bi mel ci ki koy sang noonu nga war a mel ak sëriñ bi dëgg la mooy da ngay wommatu al istislaam mooy bu ñuy wax fii nag mooy sëriñ bu mag sëriñ bu ma kenn wax ay charlatan yu toog fee moo xam ak sant bu man di yor ngeen tudda ko sëriñ te alors que à vrai dire moom charlatan la shaytaan la ab shaytaane la rek boo xam ne bari na mbooloo lekk ya neex na bari na wala yu mel noonu nga foog ne dara la alors que du naa du dara kooku kooku à vrai sax boo seetee li muy wax ak jëf moom duggul moom yéeféer la sax ci ay waxam léeg-léeg ñenn ñi waxi yéeféer lay wax te léeg-léeg mu wax loo xam ne amul benn boroom xam-xam boo xam ne bu bu bu xam boroom xam nii ci xanafiya yi nii ci shafi'i yi nii ci maalikee yi nii ci xanaabila yi nii ci xeet bi yépp koo xam ne waxul ne ku wax loolu yéeféer la kooku wax na loraw lool kooku moom bu leen ma déglu mukk may waan ay te moom léegi xam nañu que manaan sëriñ bu mag sëriñ bu manaan sëriñ bi dañ koo war a toog kooku moom xam nga ne xaaju la tax muy wax kook du du kook du sëriñ du dara ab sëñ la du tus kooku ci yoon bu doon réewum jullit la ray nañ ko bu yàgg ndax dafa nekk yée dafa newoon neewoon ne jullit la moom nañ ko xamoon mu mu tub bi ndax yi nga xam ne dañ koy tuubloo xamal ko mbir yi mu bañ ne way xam naa ko mais sama yoon newu ci kooku dañ ko kooku jaasee lislaam ray na ko bu yàgg kooku kon nan la mën a jiitee ay mbooloo bañ naan sëriñ la li may wax sëriñ bu jara topp mooy par exemple koo xamante ni nii ci sunna la teg tànkam sunnaay yonent bi aleyhi du ci gis dara lu dul ne lu mu xam ne sunna la ci lay ne kooku lañu wax kooku la ah. mooy koo xam ne alquran ak sunna lay topp kooku lañuy wax kooku la ahlu tasawuf di wax naan sëriñ bi dangay mel ci moom yow taalibe bi comme ni néew bi di mele ak ki koy sang lool la de bu fi kenn jàpp charlatan mu nax la nga ñëw naan damay mel ni néew mu lay wax ay conneries kese nga topp naan dama koy topp parce que bon nee nañu lii dañu wax ma ne même ki ko mat sax bu bu ki mat sëriñ dëgg-dëgg mais nit la des fois mu mu mu am yoo xamante ne nii du da koy tey jamais comme li ñu waxoon du ko tey mukk wala yu du tey ne xam ne lii bàkkaar la mu koy def que ni lii yonent ma alayhi salaam da koo tere mu koy def. loolu du ko def mais nag bu dee ne yow yow li muy def nii yow am nga ci sunna gu leer te moom xamum nga gis ne effectivement soit da koo fàtte wala boo xamul ne lii muy def baaxul yow bu la nee defal léegi yow ni ngay def da nga koy leeral lool ne ko ah man de am naa ci xadis comme ni Abdallah wax Wahb waxoon imaam Maalik te ñu waxoon ko bam naan jàpp kenn du xàll ay tànk ay baaraam ci jàpp kenn du ko def mu ñëw wax ko bàyyi ba ñépp dem mu ñëw ne ko ya yaa imam man kat am naa ci sunna wax ko xadis bi imam Maalik ne ko sa la bi baax na de xadis bii maa ngi koy dóor a dégg ginnaaw boobu la imam Maalik di wax waxatul lam doon wax ne kuy jàpp kenn du xàll mais danaan dañuy xàll na xadis sàngam te ki ko jàngal xadis bi taalibeem la moo tax boroom xam-xam wala yu du gis ne lii la yonent ma alayhi salaatu salaam doon def mu ne du ko def yow nag ci mooy ci jamono yooyu yow waroo ne mu ngi def lii wala mu ngi wax lii man loolu laay def tama xam ne yonent ma lay salaatu salaam wax na lu wuteeg loolu danga ko koy xamal boo ko mal en tout cas sur le champ yow moom doo def loolu loolu muy def parce que moom dara du ko ci fekk dara du ko ci fekk ndax xamu ko wala xelam new ci te loolu day manoon na ko xam sax mais jamono ji muy appliquer xelam new ci bul ne nag waa ji moo ko tay di non xaasaahu dépassé na foofu kon nag mbir yi mooy ku la fi nar a digal loo xam ne noo dafa xaram par exemple ku la ñëw ngeen di dox ànd ak yow yóbbu la ba ci baar bi whisky nekk fee mu ne waa ji jottali ma whisky bële ñaata lay jar mu ne ko vingt euros mu génne vingt euros dox jox ko waa yi di ko jox mu ne la yow jëlal mais da bañ ay mooy sëriñ bi non après dina ko soppi soow ak yooyu yépp dara da bañ même bu ko soppee soow loolu yow loolu loolu après même bu dee dafa soppeeku soow loolu yow yàlla yow yaa nekk ci dëgg da bañ ndax buur yàlla leen ñu àtteloo mooy li feeñ zawahir yi li feeñ li feeñ kese te loolu mooy li feeñ li feeñ mooy kii wiski la mu ngi nii moom la jël ne ma jël ko non du ko jël ah, ak àddeet lu tax ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ki nga xam ne moo koy jënd ki koy transporter ki koy jaay ki koy nal ki ko yooyu yëpp man duma ko def léegi nag fenn la la manul al boo ko defee fenn dara la la mënalul ndax lan ida man amarakum bi ma'siya fala tuti'uhu yonent mi alayhi salaatu salaam moo ne ku leen digal mooy yàlla naan sàngara di ko téye sax dafa xaraam bu ko topp nga bañ ne defuma fenn la la dul wàcc ak i teggin mooy ah <laughs> de bo man man koo def ndax <laughs> l'islam da koo tere waaw waaja kurusam dagg na ak fenn la daggul loolu daggul kurusi kenn bu doon loolu dagg kurus mooy kurus baaxut waaw bu dee ne yow ak mooy yàlla lañ lay woo nga bañ mooy sa kurus dagg na mais kon kay kurus yi baaxut kon nañ sànni kurus yi amuñu benn njariñ ci kaw loolu bu dee loolu la mais na dagg man moom dama kon na dagg man sama kurus dagg moo ma gënal fopp téeméeri yoon may def yoo xam ne leer na ma ne yonent ma ne sax sax da koo tere ma koy def pour lan pour garder mon kurus <laughs> moo tax wax yooyu waxi caaxaan la ñi nga gis ñu koy wax yéen nag ñooy caaxaankat yi ñooñu nag daal ñoo déglu ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy sangu ñépp te ku ne ku baax koy topp ku ne à vrai toppoo ko moom ngay roy à travers moom danga koy topp parce que moom ni mu coppi conforme ak moom bu ñëwee nag nit nag nit la. woote wuñ na ay malaaka lañ dañuy juum duñu juum bu ñu defee loo xam ne lool du lool du dindi dara ci weg giñ leen weg ak fañ leen teg nañ leen fa tege gi leen gën a fonk waaye dama dul def lu xaraam ndax moom maa bañ maa bañ ndax innama taa dëgg-dëgg topp fii maaruuf ci ci ci lu baax lay doog ci njekk ku fi ñëwoon sëriñ bu fi ñëwoon nga am ñeenti soxna mu nar laa mayut juróomeel dangay bañ da ngay bañ ah. amul hee eh, kii sëriñ bee ma ko may non da mu ne la gardeel sa ñeent yi nga yor ma tegal la ci juróom même bu dee doomam jum juróom da ngay bañ ah <laughs> ma ko def nga ne xanaa kon boog sëriñ ma fase xanaa lu mel mu ne ñoom ñépp ngay garder ma dolli la keneen danga naan ko ah loolu nag man duma ko man kon suñu tàqale ko ma ne ko waa ñu tàqale ko ñu tàqale ko <laughs> ñu ndax ñu tàqale ci dëgg moo ma gënal may ànd ak yow ci caaxaan pourquoi may yor juróomi soxna mu leer na ma dafa xaram ndax lan parce que sëriñ bee may may dooma te nee bu ma wàcc kenn naa leen boolu ñoom ñépp damay bañ te dara du la ci fekk laa wax yow ay xéewal képp ngay am boo continuer ci yooyu def ko ngir yàllaay kese <laughs> daay waaye dinga ko gis de moo tax yooyu dara la dul alak bu la fi kenn tiital Seydina Abdallah ibn Xudaafa ne gaay bu leen non ah, dama doon kaf yéen ngeen doon dugg ci safara si ñu ñëw wax ko yonent mi alayhi salaatu mu ne leen man amarakum bi ma'siyatin ku leen fi digalati ab ku leen duyal mooy yàlla fala tuti'uhu loolu farata la bu ko topp loolu la yonent mi alayhi salaatu ñépp la ko wax waaw ñépp la ko wax moo tax dafa am yoo xam ne jarul laaj digal jarul tamit yenn yi nga xam ne xam nga ko jarul nga naan lu ci sëriñ bi wax oh, mais jaru ko li na yàpp yàpp yu xaraamul yi daa tax da cee jar ut ut ut ndigalu sëriñ bi non loolu xam nga ne innama xarama aleykumul maytatu wa damu lii mayta la ndax da rendi wuñ ko ci yoonu sharia loolu kay xaraam la léegi nag même bule la sëriñ bi ne loolu garaawul wala oustaz bi eh, non yàpp yooyu dagan nañu mën ngeen a lekk loolu danga naan man duma ko def kuy lekk nga lekk waaye duma ko def ndax lii la li ghayrillaahi bi walla li nga xam ne lii dañ ko liñ ci tudd tudd ci turu yàlla wala médd la mu ne ma baax na dara newu ci tuddal turu yàlla te lekk ma ne non loolu moom njuumte la ci moom njuumte compréhension la mais mbir mi demewul noonu ndax jullit dina rendi du baax bu doon ne lool kese la kon jullit lu mu rendi mu baax te jullit mën na rendi loo xam ne médd lay doon bu dee tudd ci turu yàlla wala mu tay ko tudd ci turu yàlla ba pare walla mu tudd turu yàlla boole kook leneen keneen nga may wax naan ma waa ji moom amul ahl ba pare koo xam ne ate la mu rendi nga ne ma jëlal baax dama naan la loolu nag manuma ko li ndax man amara bi mars yàlla ñu yonent ma lay saab-saab waxoon ñun ñépp ñun ñépp wu leen digal mooy yàlla bu leen ko topp